muy hadis mille sept cent quatre-vingt-dix-sept mu ne waan Anas ibn Sirin rahimahullahu taala annahu qaala kuntu ma'a Anas ibn Malik radiyallahu anhu inda nafarin minal majuus فجيء بفالوزج على إناء من فضة فجيء بفالوزج على إناء من فضة فلم يأكله فقيل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله rawaahu al-Bayhaqi rahimahullahu ta'aala bi isnaadin hasan al-Khalanj al-Jafna kon al-imaamu <laughs> ah, ah. <laughs> kii <laughs> an-Nawawi rahimahullah mu ne waan Anas ibn Sirin mu jële ci Seydina Anas ibn Sirin Seydina Anas ibn Sirina rahimahullahu taala rahmatan wasi'a eh, mu ne annahu qaala nee na kuntu nekkoon naa ma Anas ibn Malik mooy njaati jëm mu ne dama ne woon ak Anas moo tax ñoom ñu Anas Muhammad ibn Sirin frère bi Ma'bad Khalid ñoom ñëpp ñi ay frère lañ hmm? ak Yahya ibn Sirin ak euh, ñoom euh, Hafsa ak ñooñu mu ne léegi rahmatullah ala an bani Sirin euh, mu ne kuntu dama ne woon ma Anas ibn Malik sayna Anas ibn Malik sahaaba bi radiyallahu anhu inda nafarin min ñu ne woon ci benn mbooloo boo xam ne ci majus yi lañ bokkoon mooy ñi nga xam ne ñoo naan ñoom dañuy jaamu safara su sell si añu <laughs> indi bi faalu zajin mooy benn gâteau la benn pâtisserie hmm, boo xamante ne nii fële ca bilaadu Xuraasaan bu ñu xamoon lañ ñoom waaye ala ina in ñu ngi ko defoon ci benn ndab min fiddatin ci waaye nag ndab liñ biñ defoon pâtisserie bi nag ah ci lii na nag ci ci ci ci ci xaalis la woona ah, falam yakul suy na lekkul <coughs> bi mu moom ndab li du du bi moo moo moo xaram bi non ndab liñ ko def Abdullah moo tax lekkut waaw fa qiila ñu ne ko mu nu wax waay <laughs> ah léegi ka nga xam ne moo ko fa indi hmm, ah ñu ne ko nag ah xawilhu mooy changer plat bi dindi ko fi mu nekk mu am lëkkaale lool ak ñu doon wax sànk naan boo defee yooyee moom ba gis affaire yi bu boobaa moom na la leer ne moom du yoboo rek nga gaaw sawaay euh, euh, euh, changer affaire yi ay daa cher ak ay yow travail bi nga xam ne moom lañuy ñu jëlal ñaata heure yooyu yëpp yooyu yëpp du ci dara yoo yëpp du ci dara voilà voilà loolu lépp du ci dara naa Anas gaa ji nag ñu ne ko eh xawilhu mooy soppi ko def ko feneen waaw mooy jëli ko fi mu nekk def ko ci beneen dab fa xawalahu ala ina'in min xalanj après nag ci la ko jël nag daal di koy def ci ina'un benn ndab boo xam ne min xalanj boo xam ne ci xalanj la xalanj nag euh, comme li ñoom lisaanul arab ak yooyu wax ñu ne benn kii la euh, moor imaam an-Nawawi ne alxalanju na mooy ab ab ab récipient la mooy mooy cin quoi cin lañ koy wax waaye lii en bois la mu ne wa huwa shajarun moo tax shajar la bayna sufratin wa humra tuttaxadu min xashabihi al awaani benn garab la boo xam ne day nekk entre mboq ak xonq nga xam ne ci bant bi bu wu bant kii boobu dañ ciy defar ay ndab <coughs> voilà mooy ndab lañ la wax pas ay cin comme niñ cin gu weñ weñ gi boo xamante ne nii ci la ko defoon plateau woo xam ne en bois la euh, nga xamante ne nii loolu la nga xam ne euh, xalan ci day tekki ci boo xam ne mbir moo xamante ne nii euh, couleur yi day dafa bari ay couleur mais mooy ab récipient la boo xam ne en bois la moom la defe lañ ko def <coughs> ci la ko changé bi mu ko ci defee nag waji abihi mu dool di koy indi présenté ko Seyna Anas fa mu door koo lekk voilà voilà kon mu ngi noonee mu ne rawaahu soloona xadiis bi al Bayhaqi al imaam Abu Bakr al-Bayhaqi bi isnaadin ci càllale boo xam ne xasanin bu baax la laaj bu njëkk bi mooy est dong moo kaa solo ñu al imaam Ibn Abi Shayba daal na koy indi ci Musannaf na ko al imaam at-Tabarani indi na ko ci al-Kabir rahmatullahi ala al-jami' léegi al imaam al-Bayhaqi ah al imaam al Bayhaqi mu ngi ko indi ci sunanul ah, ah, sunanul Kabir la voilà voilà loolu dafa daa préciser wuñ ko as-sunanul ah, Kabir fi la ko indi <coughs> Ibn Abi Shayba musannaf at-Tabarani moom ci al Kabir rahmatullahi alal jamii al imaam al Bayhaqi mu ngi ko indi ci baabu hmm? mu ngi ko indi baabul man'i min al akli fi sihaafi adh-dhahabi wal fidda voilà buntu bi noonu la ko tudde baabu buntu al man'i tere aaye. ci nit ki di nekk euh, euh, ci lekk ba mooy kitaabu tahaara jamaa'u abwaabil awaani ah baabul man'i min al akli fi sihaafi dahabi wal fidda foofee la gondi moom al imaamu Abu Bakr al Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne wa axbarana Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Abdaan mu ne nettali suñu sëriñ Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Abdaan di ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Abdaan Abul Hasan ash-Shirazi al-asl al-Ahwazi an-Nisaburi rahmatullah alayhi moom mii mu ngi génn àddina la quatre cent quinze rahmatullahi alayhi euh, <coughs> rahmatullah alayhi qaala moom Abul Hasan rahimahullah mu ne haddathana Ahmad ibn Ubayd as-Saffar mu ne ki ñu xabaare mooy nettal ma Ahmad ibn Ubayd di ibn Ismaïl al-Hafiz Abul Hasan moom tamit al-Basri as-Saffaaru rahimahullahu ta'ala moom euh, mu ngi génn àddina vers les années trois cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala moom as-Saffaar mu ne di Ahmad ibn Ubayy mu ne haddathana Ahmad ibn Amr al-Qatawaani mu ne ki nettal mooy Ahmad ibn Amr di ibn Hafs ibn Amr ibn Nu'maan Abu Bakr al-Qatawaani al-Basri génn àddina deux cent quatre-vingt-quinze rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Abdul Wahid ibn Ghiyath mu nekk ñu nettal ma Abdul Wahid ibn Ghiyath Abu Bahr al-Basri as-Sayrafi génn àddina am na ñu ne deux cent huit am ñu ne deux cent trente-neuf am ñu ne deux cent nekkoon koo xam ne saduq la ta'ala rahmatan waasi'a qaala mu ne haddasanaa Abdul Waahid ibn Ziyaad mu nekk net Abdul Waahid ibn Ziyaad Abdul Waahid ibn Ziyaad Abu Bishr ñu ne Abu Ubayd al-Haafiz al-Abdi génn àddina 176 am nañu wax 177 am nañu wax 179 rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a moom si qala woon imaam al-Haafiz nag nee na moom bu dee nag ci daa jëli ci al-Amash am na ay wax. léegi ñu xool est-ce que ci moom la ko jële fii ñu ne la déedéet moom Abdul Wahid ibn Ziyad mu ne hadathana Yunus ibn Ubayd mu nekk ñu nettali <coughs> mooy Yunus ibn Ubayd voilà voilà mu ne moom Yunus ibn Ubayd ci moom la ko euh, jële rahmatullahi ala al jami imam al Bayhaqi c'est pense la première waaw loolu sax je pense loolu c'est kii mooy c'est première fois ñuy gis hadith boo xam ne dane rawahu Seydina <laughs> Anas kii bokk al-Bayhaqi ñu indi ko moom kese kon Yunus ibn Ubayd rahimahullah muy Yunus ibn Ubayd ibn Dinar Abu Abdillah ñi ne Abu Ubayd al-Kufi al-asl al-Basri al-Abdi génn àddina 138 am na ñu ne 139 am ñu ne 140 nekkoon thiqatun sabtun fadil comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar daal di wax rahmatullah alayhi moom mu ne nag an Anas ibn Sirin moom moo ko jëlee ci Seydina Anas ibn Sirin Anas ibn Abi Amra Abu Amra boobu mooy Sirin loolu la tuddoon ah ñoom lañ naan Abu Amra ah, ñi ne Abu Musa ñi Abu Hamza ñi Abu Abdillah al Anasiyu al Ansariyu al Basariyu ah, mu ngi moom nag ah, am ñu ne mu ngi gane àddina deux ans avant jeexitalu xilaafa Seydina Usman Euh, am ñu ne six ans avant am ñu ne benn at avant wallahu taala alam génn àddina l'an cent dix-huit euh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a léegi moom Anas ibn Sirin moom nag moo ne qaala mu ne kuntu ma Anas ibn Malik inda nafarin min al-majusi Anas ibn Malik mooy saxaaba bu màgg bi Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amr ibn Ghanm ibn Adi ibn Najjar dhul udhunayni Abu Hamza <coughs> xaadimu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam al-Xazraji al-Basri génn am nañu ne quatre-vingt-dix ñu ne quatre-vingt-onze ñu ne quatre-vingt-douze ñu ne quatre-vingt-treize ne si woon ci xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam radiyallahu anhu mu ne moom laa ne woon inda nafarin min al-majuusi qaala fa jii'a bi faaluuzajin alaa inaa'in min fidda qaala falam yaakulhu fa qiila lahu hawwilhu qaala fa hawwalahu ala inaa'in min xalanjin fa ji'a bihi fa akala kon mu ngi nii nii la ko al imaamu al bayhaqiyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a eh, daal di indi ah. eh, bon kii imaam eh, borom musannaf nag moom da koo da koo tënku ko waa xadis bi da ko tënk léegi kon xadis bi ci gàttal mu ngi noonu kon gis nañu nañ taxriij bi walillahi alhamdu wal minna euh, kon léegi leen mooy lëkkaaleem ak suñu buntu ñu ne leer na mooy lan mooy lekk ca ndabal xaalis wala or dafa xaram loolu war a Seydina Anas radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci lañ ko indi loolu laa lu wax luñ la invité parce que daa ñëw nafaru min al majus li gën a kii mooy këram voilà mooy dafa nekkoon ak ñoom loolu ñu ci xam ne nekk ak ay yéeféer dem seeti leen wala yooyu loolu loolu man a nekk la yoneen saa sax da doon dem ci yahuud di dikkal leen gisoo keroog bi nga xamante ne nii ci la doon aayatu raj mi bi bañ koy kii dafa dem ci ñoom voilà laaj leen yéen ñu génne affaire yi waaw seen jàngkat ba di jàng ba ñëw ci aayatu raj mi bëgg koo nëbb voilà mooy loolu ak tamit kooku gone googu nga xam da ko doon liggéeyal yahud boobu bi mu feebaree mu laaj ko ñu ne dafa feebar dafa dem seen kër seeti la moo tax loolu loolu loolu daa nekk li nga xam ne les bonnes manières te loolu sunnaa yonent bi alayhi salaatu am nekkandoo bu rafet ak ñi nga xam ne du ñuy ngeen di seeti wante di di daje ci ay ak yooyu waaye nag loolu lu mu man bu ko l'islam permettre mayu la fenn yoon nag nga toog ci leen sa diine parce que moo day ñaaw quoi bon voilà waaw ñu indi fa loo xam ne yow dafa xaraam ñu tegal la ko ngir nga na jële ci invité la ko terale nga ñëw di lekk mooy li nga wax sànq waaw nañ réception bi kii gars yi que plateau yi yi ñu def café yeeg yëpp c'est yow amoo di ñëw lekk wala naan ah, lii de dañ koy leeral Seyna Anas biñ ko tegalee lii lekkul voilà dañ ko indi pâtisserie woo xam ne gâteau yoo xamante ne nii. sawaay bi faalu zajin ala ina in waaw min fidda loolu mooy problème bi waaye sauf que ndab yi ñu ne woon ci or la Seydina Anas ci ci xaalis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu nangu ah, nangu cee lekk mu bañ waaw bañ cee lekk mu ngi noonee quoi waaw léegi nag fa qiila lahu léegi ñu wax sûrement jullit ñi ñi fa ne ñoom Seydina Anas ibn Sirin ñii ak ñooñu ñoo ne waa ji boo bëggee mu lekk ci foog dag yóbbu ko nga def ko feneen de voilà xam nga wute naa Seydina Xudayfa moom daa toogoon laajoon ndox ñu indil ko di chef de quartier bi <laughs> défqaan bi dem indil ko ko ci ndab loo xam ne xaalis te mu jël ko rek daal di koy xañ fay ci Madayin capitalu Perse <laughs> waaye gars yi ne mu ne bu ngeen gisee ma def lii parce que yàgg naa ko wax ne ko yonent bi saa saam dañoo tere ñuy lekk wala di naan ci ndabal or wala xaalis moom yàgg naa ko wax mu koy def léeg-léeg am na ñoo xam ne boo leen waxee mbir commencer euh, lu tar quoi wax leen ci njekk waaye boo gisee ne kii maa tay lay def yonent bi saa saam daa xaraamal lii mu tay ko ñëw di la ko indilaat waaw nga wax ko ko waxati ko waxati ko mu koy def saxaaba yi moom dañuy toj sa bopp moo tax mu jël affaire bi te chef de quartier la moo doon kilifaay foofu Sayyidina Xudayfa jël ko mooy xadiisam biñ génn loolu tax ba gisoon nañ ko yenn yoon yi daf ko jël ne ko tël xaañ ko gaa yi jaaxle ne bu ngeen gisee ma def lii parce que yàgg naa koo wax ne yeneen saa dañuy tere moom mu ma koy defa mu ma koy joxaat waaw Sayyidina Anas moom dañ koo jox biñ ko taajale lekk ko voilà waaw nit ki xam lu bu boobaa nag ñi ànd ak ta sëriñ bi ñoo war xam wax gaa yi mooy yow da ngeen ñëw foo xam yéen gaa yi nee nañ da ngeen ñëw ngir ngeen def loo xam ne fu diine la pour war nit ñi ni ñu sàggane te vraiment caaxaan daa law daa law fekk quoi naka ngay woowi ay nit ne diw daa génn àddina ku génn àddina nañ leen ko ñaanal nit ñi ñëw ngir ñaanal ko sauf que mu tombe yow en plus mu def ko guddi Euh, ay côté timis mu tombeeg finalu xaw ma Ligue des champions xaw ma finalu lan ngeen bëgg fi ñu wàccee kaamil toog ngeen bëgg xaarloo nit ñi lekk ba pare taal télé bi xam nga li gars yi bari dañ naan mais eh, mais c'est quoi le problème fii <laughs> mu ne ñu bari dañ naan mais sawaay mii sawaay mii lii muy wax nii ba problème ak ne après mais c'est un jeu euh, voilà c'est la la finale de la Ligue des champions Coupe d'Afrique voilà des nations c'est la euh, Coupe du monde loolu ma ne la loolu xam nga lu tax parce que ñun suñu jamono ñunoo miin mbon ma ne la si mooy banaliser lu baaxul dañ koo tàmm tàmm tàmm tàmm ba day jàpp ne dara newu ci te ñi nga xamante ne ñoo ko waroon di dénoncer ñoom ci seen bopp ñu bari ci ñoom lool kese la ñu nekk waaw kenn benn du leen ci rëcc daanaka benn du leen ci rëcc waaw waaw nooy wootee yu mel noonu nit ñi fi ñu jànge pareeguñ mel ni gaa yàkkamti woon nañ ñu pare ndax xam nañ jamono ñuy jàngal xuraan bi bon am na ñoo xam ne ñoom gêné wu leen ñuy jàngal xuraan bi taal télé bi ah di seetaan seen caxanaa ah. loolu man moom nit da am fulla bu dee yow sàkkatu xam-xam nga wala am nga lu la yàlla jox ci xam-xam da nga naan leen man nag manumaa euh, euh, diw xoola télé bi fay leen ko waaw bu ñu bañee nga ne leen sëñ bi dañuy jàngal Alxuraan bi dañuy kii ngir ñaaral imagine leen ku génn àddina yéen yéen a ngi nekk ci lii kooku esprit wu ñaan gi sax gaa yi amuñu ko waaw bu ñu bañee nga ne leen kon nag baax na xam naa euh, man moom maa ngi ñëw dem ci saase nga dem sa yoon loolu léegi yow nan ngay defe loolu woote lu mel noonu nit ñi kii pareeguñ nga ne eh, bon reer yaa ngi ñëw wala yi ñu toggoon a ngi ñëw mais entre temps nañ taal affaire bi gaa yi di seetaan mais yow boroom xam-xam dañ ñuy sàkku xam-xam amoo droit di toog foofu xoolal contradiction bi nga doon jàng wamaa xalaqna samaawaati wal arda wa baynahumaa laa'ibiin gi nga doon jàng ci biir alxuraan binduñu asamaan ak suuf ak ci diggante bi ngir caaxaan ngir fo ainsi de suite ak yu mel noonu ak contradiction bi nga paree pomme yi ñu nekk ko léegi nooy def da ngay jóg nga dem sa yoon bu boobaa obligé wul tout le temps ngay expliquer lii wa tax nga ne non man na xam naa bon reer bi moom euh, jéggal leen ma xam nga gars yi dañ naan non non parce ko tomboon pour ñi nga xam ne ñoo doon jàng alxuraan bi bu dee wàcc kaamil la nangam ak nangam loolu non non leen nga ne noo man manumaa toog bu boobaa taalibe yi nekk foofu te xam li tax sëriñ bi bëgg a jóg ñoom ñoo war a wax noo xam nga lan la ñoo war a dem ci ndànk mais gars yi moo xam nga man la seen télé bii ngeen di fay bu ngeen koy fay muy toog voilà loolu mooy am xel gis nga Seydina Anas fii radiyallahu anhu biñ ko tegalee plat bi mu xool gis ne xaalis la lekku ci falam yàqul fa qiila lahu ñu wax waa ko indi ne ko i aw hawilhu hawilhu ala ina in hawilhu def ko ci beneen ndab parce que li tax sëriñ bi lekkul mooy ndam ñu ko def la nekkul ne pâtisserie bi moo tax léeg-léeg comme moo tax lii day wax ne li boroom xam-xamu bon usuli yoona yi ëpp ci ñoom contrairement ak ku mel <laughs> hanbali yeeg zahiri yeeg que ne mooy kere bu ñu teree mbir du rek systématiquement day yàq mbir mbir ma ciy dekk ca gannaawam day yàqu parce que lii mooy en fait yoneen saa saa li tere mooy ku utiliser ndabal or walla xaalis waaye du la ca biir la moo xarab moo tax gaa ne ko hé soppi ko jël ko nga def ko ci beneen récipient transvasé ko feneen waaw te tamit bu koy transvasé soxlawul ñaan non parce que takkoon na laaloon na ci or bi te loolu bu ko laalee da koy sobeel kon déedéet loolu du sobe nu nekkee sobe or du sobe mais nga def ko feneen bi mu ko defee feneen hmm, fa xawalahu ala ina'in min xalanjin mu def ko ci beneen ndab boo xam ne ci bois ci bant la hmm? boo xamante ne ni après nag ci la door a lekk waaw wa ji ab yi ñu door ko ko indilaat bi mu gisee ni lii nag ndab ya soppeeku na waaye li nekkoon ci biir même bi la faalu zaj la faalu zaj ah mu daal di koy lekk pâtisserie boobule waaw moo tax loolu si taalibe ñoo war a am xel mais gars yi eh, non Serigne boo gisee bëggu fi toog parce que quand même munkaraat yi doo toog munkaraat yi di xew parce que nit ñi dañu naan dañuy jaare ci yow naan loolu baax na parce que bu baaxuloon Serigne diw keroog fii ñoo bokk sax keroog si si si si si kii nañ keroog sax euh, cheikh bi ñoo bokk seetaan match bi ah, xam nga loolu loolu rafet na nga yaakaar <laughs> cheikh bi ñoo bokk seetaan match bi <laughs> non xam naa lii may wax man mii maa bizarre la ma gaay di wax naan mais sa daal sa waay alors que yi wallahi allahu xam na fan la bizarre gi fu mu féete <laughs> yàlla xam na màkk yi xalaat lu contraire lii nii keneen lu bizarre la fan la bizarre gi féete sauf que mooy boo miinee mbir ba pare ña nga jàpp kilifa ci wàllu diine ñu bari ci ñoom nuur ci loolu naq ci waaw lii mooy problème bi nag ñooñu ñoo leen tooñ <laughs> ñooñu ñoo leen tooñ waaw d'ailleurs mat cheikh ba bokkoon keroog de cheytan match bi quoi si yaakaar nga ne loolu lool rafet na quoi loolu xas gi nu ko féete kaw <laughs> yàlla tere mu toog moom di di commenter ak taalibe yi nag match ba nag nam deme woon ak keroog si non moom tey nangam ak nangam ay jaaf ay nangam wala iyaazu billah <laughs> non ñun vraiment dañoo sànni bu yàgg wala nashor te yëguñu ko waaw mooy loolu ñu xamee nañu kon mooy ndabu xaalis ak or te waxoon nañ ko Imaam An-Nawawi ba ñuy gis hadith sept cent rahimahullah sept cent soixante-dix-sept ak sept cent dix huit leeraloon na lool ne bu dee nit ki par exemple dañ koo indil ci ndab loo xam ne dañ koo forcer waaw koo xam ne uj bi la dañ koo forcer ngir mu lekk ci ndab loo xam ne or la wala xaalis am na ay tortionnaire ñoo ñëw ne la é waxu noonu sax lañ ko waxoon deewal deewal deewal fii lañ lay defar lekk gi soit jàpp le prisonnier ne nag boo lekkul de toute façon xam ne jullit ñi yeneen saasam dafa tere yi mu ne nag loolu tere nag ci lañ lay yekkal saa su ne te am na ñoo xam ne mën nañoo nekk fa ay jullit jàpp ay opposant tëj leen wala ay boo yoo xam jàpp nañ ne ay dissident lañ ay ay yoo xam ne dañuy nekk fii di ni nit ñi kii wala boog neexoo nguur gi liñ bëgg bëgguñu ko def ñu jàpp leen duma leen bañ kii tëj leen. di leen torturer nag yóbbu leen foo xam ne dañ leen di lekkloo yoo xam ne moom ci boppam moom li koy def dafa xaraamoon mu def ko mais ngir torturer waa ji surtout bu xoolee ne ah waa ñuy wax muy jaay ay ay kii naan day sellal ak yooyu xaaral sa dëxin biñ lay jox wala sa bayow <laughs> lekk yu bon ya ñu lay jox <laughs> waa dëxin bu neexa ah gaa yoo xamante ni lekk prisonnier yooyu ay ay ay sombi yu naqari yoo xam ne moom duñ ko suukar ñu ne la fii lañ la koy defal waaw ñu xool ba xam boo lekkul nga dee nga xam bu boobaa bu ñëwee <laughs> walla iyaazu billaah bu dee dañoo nit ki daa xam ne lool la ñu forcer ko ci imaam Nawawi mu ngi doon wax ne par exemple bu dee dañ ko cee forcer mais sauf que liñ ko defal bu doon ab sauce la par exemple mu man koo def daa ànd mburu na ko jël def ko ci mburu mi daal di lekk waaw mais léegi wax ji moom puusawul woon la kii jusqu'au bout mooy léegi waa léegi bu dee loolu àndul ak mburu nag te waa ji foog mu lekk ah waaw am yéene ji ah lii de bu ma amoon choix man borom ndax fa man euh, borom bi doon mu koon def fa man fa man turra ghayra baghin wala an fala islami borom bi ci boppam ci alquran nee képp koo xam ne dañ koo dañ koo dafa nekk ci nécessité ci loru ndax bu lekkul bu continuer nii gars yi nii la te day dee ah non day dee ah gars yi amuñu ci benn kii waaw nga xii nga nga bañ a lekk ba dee ñoom de toute façon <laughs> seen yoon ci newul waaw loolu lool lool loolu genewule na borom ne wen famani turra ghayra baghin wala aadin fala isma alayhi beneen fa inna rabbaka ghafurur rahim waaw waaw ki nga xamante ne nii daal dafa loru loo xamante ne du moo ko sàkku te du ci delluwaat bu dee am na choix fala isma alayhi amul benn bàkkaar inna allaha ghafurur rahim na xam ne boromam aji jiit galaakoon la li mu def lépp te dañ koo forcé rahim aji la moo ko yërëm nangul ko waaw beneen mu ne fa man tura ghayra baghin wala aadin fa inna rabbaka ñu yëg ne boroomam ghafurur rahim yëpp ghafurur rahim ñetti ñëw ci alquran yëpp ghafurur rahim na ko jeexale ca suratul baqara waaw fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim waaw suratul an'am fa man ittura ghayra baaxin wala aadin fa inna allaha rahim kon bu ko kon bu dee loolu rek bu boobaa day lekk te am yéene ne ah man de bu ma amoon choix doon woon lekk ci lii waaw doon woon lekk ci ndab bi waaye nag comme que diine dalaa may boo nee ci lor xatta euh, midd mu may la ko ah loolu kon lii da la koy may nga def ko entre parenthèse la ba keram nga situation boobu di deñ bu boobaa nag bul ne bul ne ah man de miinoon naa fee di lekk mais affaire boobu mais xam na kii naa raffiné naa non wal iyaazu billah kon ni nga xam ne moom la ñuy soppee ndab yooyu yëpp yi nga xam dañ ko tere xaalis or moo xam lu ñuy naan la café guñ sa ci defal te wala yooyu boo ko boo bëggee boo ko bëggee naan bu ko ci naan directement de jël ko nga sotti ko ci beneen boo xam ne kaasu zujaaja la comme verre walla kawsu nga sotti ko ci wala bant nga door a naan mais bul naan ci kaasu or bi wala moo loolu nag kaas bi yëpp nekk or ak jàppukaay ba nekk or c'est la même chose loolu lépp ci la waaw loolu lépp wala rebord yi lañ def en or loolu lépp dafa xaraam nga koy naane bu boobaa ni ngay def bu dee manu la ñàkk nga lekk nga lekk nga sotti ko feneen waaw mais boo amee choix bul jël mukk di ko naane loolu moo tax imaamul al Hasan Eh, eh, Anas radiyallahu anhu loolu la ñu jàngal fii moo tax bi ñu nee yi ah soppi ko def ko feneen mu def ko mu ñii nag mu xoolaat eh, gis ni léegi ndab la soppeeku na mu door fa akalahu mu door di koy lekk wallahu taala alam kon hadis bi lëkkaale mag suñu buntu bi nag leer na parce dafa xaram baabu tahrim isti'mal ina idabi wa ina fi dafil akli wa shurb lekk ak liñ ko ndil ngir mu lekk la pâtisserie ay gatoog yooyu yoo xam ne ngir mu lekk ko mais sauf que fi mu nekk lekk ci dafa xaram Abdullah moo tax lekku ci kañ la ci lekk bi ñu ko gindee def ko feneen wallahu taala a'lam kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexale chapitre bi walillahi alhamdu wal minna imaamul Baki nee na bi isnaadin hasan rawaahul Bayhaqi bi isnaadin ci càllale boo xam ne